ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa id qaala muusaa li fataahu laa abraxu xatta abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquban kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci juróom benn fukkeelu laaya bi fii nag mu ngi dugg ca nettali nga xam ne moom la doon wax te waxoon nañ la saar bi ginnaaw nettali bi jëmoon ci wàllu ndaw yoo yële di waa saabul kahf façon fitna la woon boo xamante ne nii moom mooy fitnaay ndaw ak buur ba ñu fa bu dëng bañ neewloon muy fitnaay nguur waaye gisoon nañu tamit li nga xam ne mooy nettaleeb ñaar ñoo ñële nga xam ne kenn ki borom bi da ko defaloon ay tool yu baax keneen ki nag defalu ko loolu waaye kooku moo ko mun borom bi tabaraka wa taala ak la xew ci seen biir mooy fitnaay alal ak fitnaay li nga xamante ne nii jàpp ne daal boo ko amee daal yow yaa gën nit ñi wala day tax nga mooy borom bi tabaraka ci wàllu àddina yi nga xam ne noonu la doyade fàttali ñu yow qiyaam mu ñëw nag dañu waxal beneen fitna boo xamante ne nii nit ki mën naa gàng gàng mën naa jànkoonteeg moom ci dundam gii ak nan la koy moytoo ak bu ci tàbbee nan lay fexe ba génn ci mu ñuy nettali nettali boo xamante ne nii mooy fitnaay xam-xam mooy nit bu mu am xam-xam ba naw boppam ba jàpp ne fii mu ne moom de toute façon nag bon ah bon waxuma ko c'est pas pour euh, pour pour pour pour def benn flagornerie aucune de waaye man daal du dama tagg sama bopp moo ma tax a jóg waaye daal wax dëgg yàlla nag duma moroomu gaay yi lu mel noonu nag la boroom bi tere wala ñu ne la ndax yaa fépp xam-xam nga ne est-ce que maa ko fi yëpp kay suñu borom yooyu noonu ak li nga xamante nii tamit fii muy waxtaan wu am solo woo xamante ne nii wuy dox diggante ki nga xam ne dina ñu ko gis ci biir nettali bi nga xamante ne ki nga xam ne taalibe la ñëw di ut si xam-xam wala topp ki nga xamante ne mooy nit la koo xamante ni daa bëgg mu daal di koy booleeg boroomam tabaaraka wa la daal di jàpp ci loxoom ba daal di koy connecté daal di koy booleek boroom bi nga xam ne moom léegi dara moom boroom bi kojug boroom bi kese lay nekk moom du yëngu dootul xefati dootul dal lu dul ci mu di doxe laa xawla góogale wala quwwata góogale illaa billah mooy amul pexe amul kattan amul dara lu dul di ko jaare ci borom bi tabaraka wa taala këlay dimbali ngir nga mën a dund loolu di ko dund te loolu mënoo koo jaare lu dul ci njàngalem alquran ak njàmb ngalem yonent bi alayhi salatu wassalam ka ciy dimbali kooku daa am loo xamante ni ñu koy woowe sëriñ wala ñu koy woowe cheikh daa am ay teggin yoo xam ne moom nga war a nekkeek moom yooyu nag boo ko matalul rek mooy mbir maay sooxe moom lu mu baax baax ak lu mu la ko yéene yéene tamit transféré la daal di lay jox xam-xam bi loolu du mën a nekk loolu moom manu la nekk ndax mbir mi nekkul mbir yi ci sëriñ bi la ne de waaye mbir mi mu ngi nekk ci cheikh bi waaye mu ngi gën a nekk ci ki nga xam ne mooy ndongo bi wala taalibe bi waaye bu doon nekk koo xam ne moom jokku nga moom ci saa saase yaay gën ñëpp yaay ëpp ñëpp xam-xam kon simple na voilà loolu day simple lool waaye nag mooy taalibe bi fokk muy defi effort voilà dafa am yoo xam ne moom kenn du la ko defal voilà man nañ laa defalal lu bari utal la lépp ba dara desul toggal la yakkal la sóoral la yakkal la defal la lépp taajal la raxasu waaye nag kantaa nag ba pare sax raxasal la sa loxo loolu sax mën naa ne waaye it man am na sax leneen lu mën a ne mooy jël di tànk di dànk di la sexal te yow waaye di tibb ci kudd yi di la jox loolu sax naa ne waaye kantaa di yëy mbir mi ngir mu àgg ci sa kollo bi sa biir bi non loolu moom kenn du la ko defal yow yaa koy def loolu nag loolu misaal moomu nga xam ne dama ko joxe ngir fayeen yi gina mën sawar daal ndax ñoom booy yooyu fii mu ne dañuy sawar lool ñoom waa vay ëskey ñoom dañoo di jambaar kon nag mbir maa ngi noonu mooy loolu nag mooy ci wàllu lii tamit mbiru l'islam tamit noonu la mooy ne yow ki sëriñ bi nga xam ne moom moo la war a dimbali ci yooyu dafa am yoo xam ne moom moo ko war te moom dina ko def bu dee mat na ki mu doon moom dina ko def kantaa yi nga xam ne yow la war nga def ko loolu moom du moo la koy defal voilà fokk yow nga mën a wàcc ci géew bi muyee la mayo voilà mooy nga tooyal sa yére mooy mooy tooy ñaq ci tool bi voilà ci waar wi ngay wàcc dóor ay gopp nga nekk koo xamante ne nii da ngay wàcc ci tool bii ndax suñu borom dane i'malu jëf leen fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen wal mu'minun jëf leen la suñu borom wax kon nag mooy loolu la léegi nag teggin yooyu nga xam ne noonu la jaam bi war a nekkee ak ki nga xam ne moo koy wan ci yoon woowule loolu it da koy leeral fii ak li nga xamante ne nii mooy wane daal xam-xam daal mooy borom bi tabaaraka wa taala fu ne la koy def voilà bu kenn jàpp ne ñoom diw daal ñoom ñoo fa la xam-xam ne fa la sax ku newul feneen ku newul ci ñoom xamoo dara loolu mooy kiy wax loolu xamul li muy wax parce que loolu borom bi dinañu ko wan fii tamit te tamit dinañu fi wan ne nit dina am koo xamante ne nii bon borom bi da koy jox xam-xam yoo xam ne mu nekk ku ko gën a xam waaye mooy nga foog ni kii xamul dara voilà comme niñ koy gisee fataahu boobu bu suñu boroom di wax fii ci nettali bii dëkkatee yoo ay waa joo jëlee kon nag mbir maa ngi noonu kon lool la moo tax nit ñi apparence yi nii kese manoo cee di wu daal di di di di di àtte nit ñi ci li feeñ nii rek parce que diw ay bopp ay daraawam liis na te tamit mu ngi génne ay nii buy wax arab nga jàpp ne moom mooy boroom xam-xam bi waaye kantaa waa ji nga xam ne moom ab uude la fële wala moom day ramasser mbalit yi wala boog daa yor benn cantine ci marché bi feenee wala boog am nappkat la nga jàpp ne waa ji moom xamul dara quoi éé eh, eh, ndekete yoo boo moytuwul moom ci koñ bi waxuma la koñ bi mais dëkk ba bam ne moo fa gën te moom la borom bi tabaraka wa la daal di defal xam-xam bi nga xam ne bu ngeen ko xamoon comme le Seydina gi nga xamante ne mooy Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh bu Maroc waxuma nag googu mooy taalib mooy mooy mooy turandoo maam Abdou voilà ba Seydou Abdoul Aziz Sy turandoom mais waxuma moom mooy turandoom laay wax la mu waxoon ne gars bu ñu xamoon boroom xam-xamu fiq yii ak boroom xam-xam yii di leen xamal li nga xam ne mooy seen diine li ñu war a xam ñu war koo xam gis nga nit ñi bu ñu xamoon seenub dayoo li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy màgg gi ñu màgg bu ñu xamoon seen gëdd. mooy xam nga nu ñuy def duñ leen bàyyi ñuy dox ci suuf si mooy ku nekk dangay ngay xool dañuy awantu kan moo ko yenu bés bu nekk waaye loolu waxin la ngir wan mooy seen dayo waaye waxul mukk ne gaay nañ leen di yenu ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gën ñépp te kenn masu koo defal loolu le waaye pour wax rek wane mooy dayo boroom xam-xam yi bu ñu ko xamoon waaye ñàkk koo xam a tax ba ñenn ñi moom même buñ leen gisee daleen di déranger am na ñoo xam ne moom mooy comme que ciy caaxaan lañ ne te xam nañ ne sawaay moom bu fi ñëwee eh, eh, moom nag sawaay day toj kaas yi moom bu ñëwee moom lépp lu ñuy def lu dul noonu foo jaar dinañu ne yii nag lii ngeen di def teguwul fenn wala boog lii demewul noon de wuute nag li nga xamante ne nii moom la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu yi jàngale moo tax du ñu sawar ci moom yooyu népp ak yeneeni façon jàngale yu bari yoo xam ne nekk na ci nettali bii nii yooyu yëpp suñu boroom dëxëñ na ko fii ak yeneen yeneen yeneen wan suñu borom tabaaraka wa muy tàmbale mu ne wa id mu ne ko fàttalikul yow yonent bi alayhi wa wassalaam bala ñu ciy dugg comme sa ñu jeexale ko bii di ñëw ñu dugg ci saar bi insha allahu taala muy seydinaa ki nga xam ne mooy mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma day nettali xadiis boo xamante ne nii mu ngi ci saxiix yi tamit mu ngi ci yenn ci sunan yi mu ngi tamit ci ma musnadu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhim mawlaana ibnu abbaas dafa am benn waay bu ñëw laaj ko ne ko naw fu kat al al al bikaali moom kat nee na benn benn nettalikat la woon mooy daal benn waay la woo xam ne daal lay nettalee nettali yu garaaw kese ci biir mbooloo yi moom daal dégg naa ko mu ne waa ji ñëw ne Mawlaana Ibn Abbaas naw fu moom nag foofu nee na ah nee na fata mooy Muusa bi suñu boroom di wax fii ci saar bi wute nag Muusa banu Israaïl de bokkul ak Seydina Muusa alayhi salaam ni ñu xam yonent du moom Seydina kii Mawlaana Ibn Abbaas ne kadaba aduwwul allah ne daal dinay expliquer wax na lu amul wu kooku noonu bi yàlla bi mu doon lu tax muy wax loolu man Ubay ibn Ka'b muy sëriñam bu mag moom Mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu ñoom ñépp ay ndongaay yonent bi rek la ñoon alayhi salaatu wassalaam muy Seydina Ubay al-Qur'aan yi mi nga xamante ne nii waa moom moom mooy moom mooy arashu al-Qur'aan de waay mooy delluwaay bi ci al-Qur'aan moom ak ñoom Mawlaana ibn Mas'uud ak ñoom ñoomin Zayd ibn Thaabit ñoo ñëlee radiyallahu ta'ala anhum léegi nag moom mu ne moom moo ma nettali ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam nee na Seydina Muusaa alayhi salaam dañuy tënk nag dafa ne woon ci benn mbooloo ci mbooloo bariñu Israa'iil yi daal di leen waar ba nit ñi di jooy ñépp jooy am na léegi ci benn nettali bi nee na après bi ñépp di jooy ñépp waaru di jooy waaye delluwaat ci borom bi léegi nag bi ñu jógee di dem am ngu ko dab ne ko waa yow ah tey de xam-xam bi nga fi wax waa Musa alayhi salaam yow am na ko la gën a xam mu ne ko déedéet ci beneen bi mu ne ko xaw ma ko mu gën a xam beneen bi moom dane déedéet kenn ginu maa xam suñu borom nag daal di koy nag bon loolu noonu mu wax ne kenn ginu maa xam suñu boroom nag bon da ko ne daal waroo woon a wax bi. dinaa la wan alhamdulillah koo xamante ne ci sama jaam yi la kooku moo la xam voilà mu ne ko a ah, kon boroom bi kooku nan laay def ba gis ma ba gis ko gis nga loolu mooy jikko yonent yi alayhi salaatu xam nga loolu kooku fi waxoon koo xam ne mooy boroom xam-xam la xam ne ay caaxaan la wala bokk bakkanam lay topp ak tamit notoriété am siiw na fii moom nangoo bàyyi daara ji tëj ko nekki ndongo du ko def koo xam ne yonent la te Seydina Muusa attention ah ginnaaw Seydina Rasulillah Seydina Ibrahim alayhi salaam moom moo ci teg waa ah. Seydina Muusa moo gën di ngi ginnaaw ñoo ñëpp pare kooku nangu suñu borom ne ko am na ku koo xam ne moo la gën a xam mu ne wan ma fan la nekk boo ko defee ma dem du ma rëy mukk ànd ak moom ngir jànge ci moom xam-xam bi nga def ci moom léegi nag suñu borom daal dool di koy tegtal ne ko demal ci majma'ul bahrayni demal boo demee fi ñaari géej yi daje mooy ñaari ndox yi fi ñu daje foofu boo fa demee mooy jox ko mandarga nag ne ko jëlal foofu di nga ko fa fekk mu ne ko jox ma mandarga mu ne ko jëlal benn carte benn benn kees nga dugal ci benn jën woo xamante ne boo demee nag ba jën wa réer la rek ba gisatoo jën wa mooy foofu la mooy foofu nga gisul jën wa moom foofu la nekk ci la demee bi mu ñëwee fekk baal ci gàttal ànd ak fataahu boobu fataahu boobu mooy Seydina Yusha ibnu Nun nekk doomu ki nga xam ne mooy Nun <laughs> allahu akbar te moom yonent la moom après la nekk yonent moom <laughs> Seydina Yusha moom moo doon doon ànd ak moom di ko liggéeyal moom Seydina Muusa di ko dar fu ne léegi nag moom la àndal biñ demee ba àgg foofu daal ci gàttal léegi jël wëréer léegi nag Seydina Muusaa bi ñu doxee ba sonn alayhi salaam mu ne ko joxuñu bokk suñu li ñuy lekk quoi ndax da xiif nañu daal te sonn nañ ci suñu kii bii loolu la dina ko nettali léegi nag mu ne ko bon jën wëréer na de léegi nag mu ne ko loolu nañ doon wër loolu la ndax suñu borom moo ko joxoon ne ko bu jën wëréeree fa mu réer foofa la léegi nag ñu delluwaat ngir fa ñu jóge woon fa ñu escaloon ngir seeti foofu la ca ca ca doj wu réy wa ca roche ba nga xam ne fa lañ newoon bañ demee fa la ki nga xam ne mooy benn góor goo xam ne dafa tëdd daal daal di sàngoo daal sangu nag musajjan boo xam ne dafa sangu mu ne ko mu ñëwee mu daal di koy nuyu mu ne ko ah góor gi ne ko waaw nuyoo assalaamu fii ci sama dëkk bii fii nag fii nga xam ne kenn xamu fi loolu yow yaay kan ba may wax loolu parce que lii kenn du ko xam mu niroog la Andas waxoon yonent mi alayhi salaatu salaam ba ko doon nuyu ba mu jógee Taif mu ne ko yow lii ngay wax nii naan ay yonent kenn ay yii nii kenn xamu ko fi mu ne ko Yunus kenn xamu ko fi mu ne ko man yonent laa lu mel noonu la léegi nag bii di ñëw ñu àggale nettali bi ndax suñu waxtu jot na wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa